ci suñ jotaay yi weesu maanaam ñetti jotaay yi nga xamante ne moom la ñu defoon yëpp ci bunt bi euh, yëpp xeetu euh, laytaayal la woon maanaam ngir mën a dugg dëgg-dëgg ci bunt bi euh, ngir ne bunt bi dafa nekk bunt boo xamante ne faslu boo xamante ne maarif yu bare bari ay xaqaa'iq yu bare bari dañ ci aju maanaam ay xeeti xam-xam yu ci xam-xam nitu yàlla yi dañ ci aju ak euh, mbir yu bari bari da ci aju ci anam koo xamante ne euh, képp koo xamante ne daal am na ci ak taxaw maanaam ak gis-gis gu leer anam borom subhaanahu wa ta'aala yombalal na ko mu xàmmee ràññee li nga xamante ne moom mooy li ne euh, ak yaatal bi nga xam ak charge yi nga xam ne incha allah dañ ko ci def borom subhaanahu wa Euh, dana la ubbil wala boog ubbil na la buntu yi nga xamante ne mooy buntu yu kawe kawe ci ay buntu xam-xamam euh, ci surtout yi tax nit ki mën a dëgg-dëgg buy soobu ci borom subhaanahu wa ak digganteem ak borom subhaanahu wa ak li nga xam ne moo ko lëkkale moom ak maanaam adduna bi nga xam ne moom la ne wala bokk moom ak yeneen mbindeef yëpp te mbindeef yëpp suñ leen tuddee yàlla moo ci génn maanaam ku dul yàlla rek ci biir aalam yi a bokk maanaam ci aalamuuna yi la bokk mooy mbindeef voilà existence bi euh, euh, wala créature yi voilà euh, kon diggante moom ak borom subhaanahu wa ta'aala ak boppam digganteem ak ay moroom mindeefam yi ak nu mindeef mindeefoo ak fu nu mën a nekk ba ci arash ba ca gannaaw arash maanaam relation yooyu yëpp day daal di nekk loo xamante ne amaan na dina dina ci am ak gis-gis bu gën a ak ak taxaw seetlu ndax loolu nag day dëgëral gëm day day day yokk leer ci xol ak ci dënn day yëkkati nit ci ay maqaamaat xamante ne euh, sans loolu du ci woon mën a yegg euh, kon loolu moom moo tax euh, buntu bi nekk buntu bu am solo d'ailleurs comme yeneen buntu yi nga xam ne moom la ñu weesoo ah, ci boobu ba léegi bi ñu commencé gis al kunuz al ashara ba léegi buntu yi ñu ci gis yëpp benn ku ci nekk am na xeetu njariñ googu noonu mais bii moom dafa nekk loo xamante ne lu central la lu am am solo la ak buntu bi ci tegu te moom mooy wax ci tur yàlla yeeg meloom mi kon laytaay gi nga xam ne moom lañ ko doon laytaay la boobu léegi eh, di dellu ci wàllu eh, loo xam te ne dafa gën a jege kalam maanaam eh, ci buñ doon ku buñ ko doon classifier dañ koy yóbbu ci ilmu kalam mooy théologie plutôt mais gis-gis googu ñu ko doon gis loolu daf ci amoon solo maanaam taxaw seetlu gis xel doomu aadama borom subhanahu wa ta'ala ni ko bindee ni ko tege li nga xamante ne moom mooy njariñ gi ci nekk li nga xamante ne moom la yaatalee mbiru doomu aadama ba nga xamante ne ci xelam day mën am euh, accès ci euh, yi nga xamante ne ñoom ñooy yenn yi am am solo yu yu bëree bëri yoo xamante ne dafa am solo maanaam loolu yëpp li taxoon ñu gis ko taxaw ci euh, loolu mom moo taxoon maanaam ngir ñu gis ne lépp dafa lëkkaloo et am na ci mbir yoo xamante ne xel mën na koo daj am na tamit yo xamante ne dëgg-dëgg xel du ko daj mais xel du ko dàq te loolu diine ji lu ci ëpp loolu la maanaam lu ci bare bari maanaam mën na nekk loo xamante ne Eh, xel daf koy daj moom lu ci ëpp xel daf koy daj waaye daf ci am rek yoo xamante ne xel du ko daj mais nag dana ko dàq mais xel du ko du waaye tamit eh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy eh, maanaam li képp koo xamante ne sa xol sell na maanaam di nga mën a transpercer loolu maanaam ba jéggi loolu ba gis yeneen i xeeti xaqaa'iq mooy ay réalité ay mbir yoo xam ne ay dëgg la yu borom xam wa ta'aala saxal yoo xamante ne yooyu ci xol lañ koy lañ ci amee accès maanaam ci xol lañ ci amee euh, ak fe ak ci euh, ruux euh, kon ñu dugg ci fi fi mu wax imam Sa'iduddin at-Tijani alayhi ridwanu rabbani mu ne i'lam anna zaat al-ali anna zaat al-ilahiyyah al-muqaddasah hiya zaat mutlaqa la taqbalu at-taqyid wala an-nisab wala al-asma' wala as-sifat wa hiya tushhad wa la tu'lam Euh, mu ne ya'lam na xam ne am na am na zaata naka nekk nekk al ilahiyat gay ko def buur yàlla subhaanahu wa taala al muqaddasata gay kawe ci set ci lépp loo xamante ne ak xeetu wàññeeku la wala boog ñu ne la takkul luñ koy dindal maanaam loo xamante ne am xel mën na jàpp ne am na ak xeetu wàññeeku gu war a mën a nekk ci moom mu nekk nekk borom subhaanahu wa taala bu ñu naan az-zaatul ilahiya mooy ne dañu az-zaatul aliyya az-zaatul mutlaqa az-zaatul kon yooyu dañ koy wax mooy divine euh, l'essence absolue euh, l'essence euh, sanctifiée voilà yooyu yëpp koy wax en fait il faut que comprendre que ñu maanaam ñu xam ne za mooy nekk-nekk maanaam dañu naan nekk-nekk mooy essence mbir suñ koy wax tout le temps daa iman bokkul ba tey ak jawhar maanaam bokkul ja ak jawhar muy gànjar bokku tam lu ñu tax tamit al ard muy gaar gaar gànjar maanaam day nekk loo xamante ne moom Euh, day day day day day taxaw mais sauf que euh, ci li muy ci ci li muy taxaw mooy ci nekk-nekk moom faw mu taxaw ci nekk-nekk loolu moom gànjar la cest diir dire que tey jëmm maanaam jëmmi nit corps physique maanaam mënta taxaw noonu moom kese fokk mu am ci lu mu ne maanaam ci mu am support bu ko téye boo xamante ne moom mooy nekk-nekkam dëgg-dëgg mooy essence am parce que gànjar googu nag moom tamit maanaam aar gi mooy gaar gaar gi moom day soppeeku gànjar gi mën nay soppeeku selon gaar-gaar yi loolu moom moo tax gànjar day soppeeku alors que nekk-nekk mën naa bañ a soppeeku loolu moom moo tax euh, nekk-nekk euh, borom subhaanahu wa nekk loo xamante ne euh, xel mënu koo daj xel mënu cee yegg waaye gànjar buñ naan gànjar mooy jawhar mooy substance voilà substance moom kese kenn mënu koo gis moom lu dul ken mënu cee teg bët kenn mënu koo Euh, làmb di ko daj lu dul mu am gaar-gaar bu ca loolu mooy gaar-gaar nag mooy arab mooy mooy mooy loo xamante ne moom kese mënta taxaw mais foog mu taxaw ci ci ci jëmm moom foog mu nekk ci euh, ci ak gàncax mooy substance pour ñu mën koo mën a pour pour ñu mën ko qualifier comme tey par exemple njool wala gàtt wala ñuul wala weex euh, sew wala am yaram ak yeneen ak yeneen yu mel noonu yooyu yëpp kenn mënu koo tudd moom kese nii maanaam faaw mu am ci lu mu nekk mam ci jëmm ju mu ne jëmm jooju moo tudd gàncax maanaam gàncax googu muy mën a nekk maanaam ngir mën a ngir ngir ngir mën a feeñ maanaam loolu faaw ñu xàmme léegi nag nekk-nekk gi moom li mu obligé am du jëm li nekk-nekk li mu obligé am moom maanaam li muy am li muy àndal moom mooy ay melo ay melo lay àndal mooy ay attribut loolu tax borom subhaanahu wa am turam maanaam am nekk-nekkam moom ci borom subhaanahu ba pare yor ay tur ki melo. Euh, Euh, léegi nag li nga xamante ne moom mooy euh, nekk-nekk googu ak zaat léeg-léeg mu nekk loo xamante ne lu am la lu réel la loo xamante ne euh, lu am la lu ñu téye loo xamante ne maam lu lu wér la lu am la ci dans la réalité loolu mooy léeg-léeg zaat mu mel noonu léeg-léeg tamit zaat nekk loo xamante ne amul dans la réalité maanaam ci xel la am maanaam ci mu xalaat ci xalam xel la rek la am mais existé wul ci réalité bi te loolu moom mooy comme al anqa mooy phénix bi bu ñuy wax le phénix Euh, buñ koy wax ak attributs yiñ koy melale yëpp loolu amul jëmm boo xam te ne moom la ñuy wax euh, le phénix loolu existé wul dans la réalité li mu existé rek mooy ci am xel mais bu fekkee ne dañoo koy attributs yu bari yuñ bëgg a teg maanaam bëgg ko teg fenn maanaam dañ koy wutal benn personnage personnage boobu ñu wut nag loolu moom moy essence bi et que personnage boobu ñu wut ay attributs yu bari ñu teg ko ci kawam euh, bu boobaa ñu daal di mën a ñu ñu daal di mën a am qualifié li nga xamante ne moom mooy liñ bëgg a wax loolu dañ koy mën a def moom ci léeb yi ci yeneen ak yeneen yu bari bari wolof daf koy def par exemple ak yeneen làkk yëpp mooy comme comme fable yi et cetera nga xamante ne dañuy utiliser benn personnage boo xamante ne bon léeg-léeg nag comme ñun bu dee wolof wala euh, euh, comme ñoom waaw ci euh, fable bu La Fontaine ak wala ñeneen maanaam ay ay ay personnage yu existé lañ ba pare ci suñu àdduna mais mënoon nañ utiliser personnage boo xamante ne existé wul musta am musul existé ci dans la réalité mais ñu euh, jël ko wutal ko comme ay dragon par exemple bu ñuy wax dragon yi maanaam nga xamante ne euh, bu ñu leen wutalee ay caractéristiques ay melo ay et cetera en réalité même bu fekkente ne du lu am dans la réalité nii mais dans l'imaginaire rek lay exister mooy ci xayal maanaam kon loolu moom moo tax kon nekk-nekk daal liñ ci jublu rek moom mooy léeg-léeg day nekk loo xamante ne am na dëgg-dëgg te kooku mooy buur yàlla subhaanahu wa taala te moom rek la nekk nekkam nekk loo xamante ne lu war la te nekk nekkam amul foo xamante ne euh, maanaam euh, maanaam amul lu ko lu ko lu ko lu mais yeneen mais comme bu ne al li nga xamante ne moom mooy anqa bi comme par exemple euh, muy phénix bi wala yeneen yi nga xamante ne ay ci ay mythes yi lay jóge wala mythologie yi yooyu noonu ay mbir la yoo xamante ne dëgg-dëgg amuñu nekk-nekk mais dañ leen di ngir melale leen loo xamante ne moom lañ bëgg a wax ngir melale leen loo xam ne moom lañ moom lañ bëgg a wax maanaam euh, voilà euh, kon euh, loolu moom mooy nekk-nekk boro bi nag subhaanahu wa taala bu dee moom moom la lay wax ne la hiya moom zaatun mutlaqa maanaam ak nekk-nekk la goo xamante ne bu ñu joyal la maanaam mooy amul fu mu tàmbalee amul fu mu amul ci kaw amul ci suuf amul biir amul biti amul naka amul naka yoon amul tur amul melo amul amul lenn voilà loolu moom mooy lu ñu joyal loolu moom moo tax laa taqbalu du nangu ak taqyid ak tënk maanaam du nangu ñu tënk ko ci benn caractéristique ne yàlla meloom nii mel wala yàlla ki euh, nekk nekkam nii la nii la nii la nii la mel wala boog ñu utal ko ay situation wala boog ñu di ko wutal ay ay ay di ko géolocaliser wala yu mel noonu déedéet loolu nekk nekku yàlla du ko nangu voilà maanaam nga ne mi ngi ci kaw wala mi ngi ci suuf wala sax nga ne mi ngi fépp loolu nekk nekku yàlla du nangu loolu maanaam du nangu nga di ko situer ci espace wala ci temps bi du nangu nga di ko situer ci lenn wala nisab mooy du nangu tamit euh, li nga xamante ne moom mooy euh, nisab moy askan askan askanale maanaam mooy rapport yi nga xamante ne mën na exister entre wala lien yi nga xam ne mën na exister relation yi nga xam ne mën na exister ak leneen loolu nekk-nekk yàlla du ko am wala asma wala sifaat du caageen ay tur du caageen ay melo maanaam borom subhaanahu wa ta'aala kon moom mooy lan moom mooy ki nga xamante ne Euh, maanaam al muttasifu bil bil ghina bil bil ghina maanaam al muttasifu bil ghina al mutlaq maanaam dafa meloo li nga xam ne mooy ak koomal koomal gu mat sëkk mooy doywul dara dara doywul kenn dara doywul lenn dara soxlawul dara aajowul dara euh, tey par exemple bu ñu xoolee ñun nekk-nekk gi ñu mën a ne muy ñun suñu jëmm wala ñeneen ak ñeneen daa iman da ngay soxla leneen maanaam euh, déjà ne serait-ce que da ngay soxla espace maanaam da ngay soxla benn volume ci espace bi pour mën a exister par exemple tey bu fekkente ne adduna bi dafa feesoon ba nga xamante ne eh, kenn ci ñun bu bëggee exister du fi xaj maanaam du fi a ne parce que lan eh, parce que da soxla déjà benn volume ci espace bi pour mën a nekk te volume boobu faaw mu jiitu la fi maanaam eh, il faut mu nekk fi ba pare yow nga doog fee mën kon da nga koo soxla wa lool wala boog mu nga soxla lii tax ngay mën a dund lii tax ngay mën a téye ak lu mu mën a doon foofu ak soxla na lu ko téye soxla na loo xamante ne moo koy wéyal moo koy doxal ba mu def yàlla yàlla rek amul loolu yàlla moom soxlawul loolu ci dara kon moom amul benn relation bu mu am ak lenn ah, ci benn wàll gu mën a doon maanaam ci nekk-nekkam la ñuy wax instant bii nii ci jëmmi nekk-nekk gi la ñuy wax nekk-nekk borom subhaanahu wa ta'aala kon dafa nekk loo xamante ne lu ñu joyal la kenn mënu ko qualifier ci dara kenn mënul ko dugal ci dara kenn mënu ko génne ci dara ko ah, melale leen wala asma wala sifaat maanaam borom subhaanahu wa taala maanaam wala asma wala sifaat maanaam euh, euh, nekk nekk googu jooy gi mu jooyal du sax nangu ay tur ak ay melo maanaam du sax nangu ay tur ak i melo déedéet dëgg la que ni nekk nekk loolu moom moo tax nekk nekk koy wax euh, ak turam yeeg melo yi buñ leen di buñ koy askanale borom subhaanahu wa ta'aala dafa am lu tax loolu dinañ ci ñëw bon defoon nañ ci ñëw ci ay jotaay yu bari ci euh, ci Kunûz mais dinañ ci ñëwaat insha allah taala ci tënk ko kon moom borom subhaanahu wa ta'aala wahiya moom maanaam nekk-nekkam googu tushhadu euh, dañuy dañ koy maanaam baat bi liñ ko mën a mooy dañ koy yëg wala toola moonte dañ ko xam maanaam dañ koy contempler voilà da ngay jàkkaarloog moom mais ci sa ci sa ruux di ko contempler di ko di ko yëg waaye kenn du ko xam kenn du xam yàlla nekk nekkam abadan loolu moom moo tax suñuy bu wax buntu euh, euh, maarifa dinañ ci ñëw léegi euh, li tax ñuy wax maarifa maarifa wala di wa aarif billah la wala yooyu abadan xam-xam yooyu yëpp ñuy tudd ajuwul mukk ci nekk nekk borom subhaanahu wa ta'aala déedéet déedéet ci li aju mooy ci turu yàlla yàq ay meloom jeex na waaye am maa nekk nekk borom subhaanahu wa du loo xamante ne loo nuy xam la amul ku ne la xam na yàlla waxul dëgg yàlla kenn du ko xamee noonu maanaam wala boog mu namm ci ne li mu wax ne xam na yàlla mooy xam na yàlla ci ay turam ak meloom loolu moom mooy maarifa maanaam loolu mooy maarifa mooy xam yàlla ci ay turam ak ay ak ay melam waaye jëmmi naan xam yàlla wala gis yàlla te bokkul ak gis ko ci ay turam ak melam loolu amul fenn euh, léeg-léeg nag ñu gis ay euh, nan lañ leen mën a tudde euh, ay ndongo maanaam apprenti maarifa ñoo xamante ne dañuy muus muuslu aka waane waanelu jàpp ne euh, mën na noo am maanaam xam ñoom dëgg-dëgg xam nañ yàlla et que boo leen laajee ñu daal di jublu ci xam yàlla nekk nekku yàlla ci boppam ba pare bëgg wax ne gay yi nee nañ yàlla kenn du ko gis mais nag yàlla dañ koy gis ba pare jàpp na ne moom gis na yàlla te waat naa ci yàlla ne euh, maanaam euh, la la gis ab seytaane boppam dong wala boog boppam la gis bakkanam maanaam bakkanam bi nga xamante ne dafa funke funke funke funke maanaam rëy rëy rëy bu ëpp ko doole moom dong la gis muy gisul yàlla abadan euh, ndax borom subhaanahu wa taala buur yàlla subhaanahu wa taala ci ay turam ak ay meloom lañ koy gisee ci lañ koy xamee maanaam gis-gis ki sax du gis gisu bët gis-gisu xol la buñu naan gis yàlla gis-gisu xol la ñuy wax waxuñu gis-gisu bët abadan ku ne nag yàlla ay bëtam waxul dëgg loolu amul fenn voilà loolu moom mooy li amul day caaxaan day fo allahuma ba mu bu fekkee ab seytaane moo koy fowe di ko nax di ko wan boppam wala mu koy wan ay caaxaan mu jàpp ne yàlla la gis taala allahu olu eh, eh, eh, amma yaquluna uluwan kabira yàlla ëppante na ak loolu kawe na kawe goo xamante ne ëppante na ak loolu maanaam ak gu gu gu réeréy naka noonu tamit comme subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna gàcce ngàllaamaa sa borom borom bi nga xamante ne mooy boroomu nooteel ak ki nga xamante ne kenn mënu koo def kenn mënu koo gis kenn yi mënuñu koo def xam-xam yi mënuñoo yi jote ci moom subhaanahu wa taala ak li nga xam ne moom lañ demee lale loolu kon amma yasifuuna ak a wuuteeg li nga xam ne moom lañ euh, euh, euh, koy lañ koy melale kon borom amul luñ ko mën a nuróole comme ni ko Alxuraan waxe amul benn loo xamante ne moom la ñu mën a jegeñalal maanaam ak nuróole maanaam ci nekk nek borom subhaanahu wa taala borom subhaanahu euh, wa taala dara nuru ko dara melu ko dara euh, xamu ko dara jotewu ko dara yëggu fa ci yëggut te moom euh, amul lu ko jege amul lu koy nuru amul loo xamante ne lu lu lu luñ ko mën a méngaleel la Euh, te bu fekkente ne dañuy wax jege yàlla ak sori yàlla jege la boo xamante ne jege jëmmi jege ji mooy sori ji sori ji jëmmi sori gi mooy jege ji ndax jege gi ak sori gi yëpp du distance du masaafa waaye jege la ci xol maanaam ci yëg-yëg ci moom maanaam wan gi nga xam ne moom la lay wan boppam ak yëkkiti bi mu la yëkkiti euh, manam ci boppam subhaanahu wa ta'ala euh, kon loolu bu ñuy wax kon xam yàlla maanaam ci buntu boobu lañ koy waxe waaye abadan mu nekk li nga xamante ne moom mooy caaxaankat yi li nga xam ne noonu lañ koy waxee euh, léeg-léeg sax ñu dem ba jàpp ne ñoom ci seen jëmmi bopp ñoom ay yàlla lañ maanaam keneen yàlla yàlla mënta bu mënta nekk pluralité mënta nekk lu bari loolu moom mooy jëmmi shirk mooy bokkaale bokkaale mooy nga jàpp ne yàlla man naa bari maanaam man yàlla laa kii yàlla la diw yàlla la kee yàlla la lee yàlla la yàlla rek maanaam jàppe ko noonu def ko ay li ko wax waxi caaxaan fekk boobu li nga xamante ne moom ñi leen tooñ dëgg-dëgg mooy ñu dugal ci seen bopp yi maanaam wax yoo xamante ne waxe maarifa la waaye nag euh, ñoom dégguñu ko xamuñu ko parce que wax ji àndut ak sharia parce que lépp loo xamante ne àndut ak sharia ay caaxaan la lépp loo xamante ne àndut ak wax nit ñi maanaam jàngal leen jaare ko la wax yaf alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, loolu noonu daa iman maanaam ay fitna rek lay indi xataa bu loolu nag xam-xam yëpp jël ko xam-xamu diine yëpp jël ko daa iman su fekkente ne xam-xam diina bu mën a doon xattaa ba ci fiqh bu fekkente ne da nga koy jàng te doo ko basé ci yaxi alquraan yi xadis yeneen ci sallallahu alayhi wasallam doo ci référé woo xattaa téere fiqh boo mën a jàng nga jël téere bi mu nekk rek benn manuel boo xam ne moom ngay utiliser mais que ngay référé woo ci wax ji muy wax maanaam di ko indi di ko yóbbuwaat ci alquraan ak na maanaam daa iman wax loolu jàng moom fitna rek lay doon ci ci nga xam ne moom mooy ci ko jàng alquran ak na mooy mbir mi moom mooy delluwaay bi te moom mooy li nga xam ne mooy base bi képp koo xamante ne dëppoo na ak alquran képp koo xam ne wuute nga ak alquran ak sunna yaa nekk ci ay caaxaan euh, kon euh, moom li nga xamante ne moom mooy euh, kon xam-xam rawatina bu fekkee dama ne maarifu boobu moom day nekk loo xamante ne dëgg-dëgg ak alkande sax lay indi ci nit ki ci gaaw alkande bi gaaw la koy indi mooy daf koy def zindiq moom daf koy def lan zindiq maanaam mooy koo xamante ne day woote woo ci diine ji ay maqaama di ci taxaw di wane ne moom dëgg-dëgg euh, kilifa la sax faf ci diine ji et que kon ku mat a bàyyi xel ay waxam la wala ak ay doxalinam waaye fekk mooy seytaane bi gën a màgg ci kaw suuf mooy seytaane noonu l'islam bi gën a màgg ci kaw suuf loolu nag euh, comme ni nga xamante ne képp ku ubbi sa bët di xool di di dina gis maanaam dana gis loolu moo xam mu nangu xool bañ koo nangu waaye loolu moom bari na lool rawatina suñu jamono euh, yàlla nañ ci yàlla yàlla nañ yàlla musal Euh, kon dafa nekk kon borom subhaanahu wa taala moom dañ koy yëg mais ko xam maanaam abadan fa hiya moom tushhadu dañ koy yëg bi ruux ci ruux moo koy yëg ruux di jàmmarloo ak moom maanaam euh, di am euh, contemplation témoignage voilà témoignage boobu mooy yëg goog nga koy yëg maanaam di yëg ni mi am na yàlla am na nekk na nekk-nekk gaa ngi am na voilà is ndax lan laxaa ñeel na ko moom tamit ak itlaq ak joyal moom tamit ak boyal la am moom ruux xam nga ruux dafa am moo tax borom subhaanahu wa ta'aala bi mu ruuxu doomu aadama surtout euh, euh, ruuxu doomu aadama moom dafa am particularité a euh, comme ni nga xamante ne noonu lañ ko noonu lañ ko noonu lañ koy gisee incha allahu taala ci gën ci gën a yaatal dinañ ko gën a yaatal incha allah mais que ruuxu doomu aadama dafa am moom ay particularité mooy lan mooy ne moom borom subhaanahu wa ta'aala ruuxam la wol ci doom aadama comme limo ma wax na faxtu fii min ruuhi moom dafa wol ci doomu aadama ruux euh, yeneen ruux yi nga xamante ne d'ailleurs gisoon nañ ko d'ailleurs euh, ci Kunûz yi euh, dafa am ruux ay façon la voilà gisoon nañ ko ci Kunûz yi am na ruux yoo xam ne maanaam ruux yi nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala mooy ruuxu animaux yi ruuxu malaaka yi ruuxu ñëpp yëpp duñ benn voilà ruuxu jinne yi et cetera doomu aadama dafa am particularité carrément mooy lan mooy ne wol borom son du du ruux boo xam te ne bu ñu bind la moom ruuxun maxluqa déedéet moom ruuxun manfuux la maanaam mooy borom subhaanahu wa ta'aala wol ci moom ruuxam maanaam mooy kon euh, particularité yi borom subhaanahu wa ta'aala moom la transféré ci doomu aadama moo tax mu mën a nekk xalifaam euh, ci mboolem suuf ci kaw suuf si mais ci mboolem univers bi et que kon ruuxu doomu aadama loolu moom lay wax ne mom tamit dafa am boyal googu maanaam mooy absoluté boobu daf ko am voilà euh, loolu moom moo moo tax comme li al a ibn Ata'illah waxoon rahimahullah euh, inna euh, bi mu naan adduna bi gënu laa yaatu mais innama wasi'aka al-'alam min haythu jismaniyatak wa lam yas'aka min haythu rawhaniyatak maanaam adduna bi euh, moom boo gisee mu yaatu ba mën laa ëmb ba gën laa yaatu maanaam moom mooy ci sa jëmm ji la ñuy xool bu ñu xoolee sa jëmm ji moom effectivement prototype bu adduna bi la prototype bu univers bi la. lool moom moo tax yow ci sa bopp mel ni nga mel maanaam tuutee ni ngi tuutee mu nekk benn prototype wala lu ñu mën tuddee voilà euh, maanaam benn maanaam adduna bi univers bi en miniature nga mën a nekk noonu maanaam loolu ci côté boobu rek la mais bu ñu jëlee sa côté ruux nag sa côté côté boobu. loolu moom adduna bi yow yaa ko gën a maanaam adduna bi yëpp la gën a tuuti yow yaa ko gën a yaatu loolu moom moo tax parce que ruuxu doomu aadama dafa am absoluté amul amul limite amul fu mu yem amul amul amul amul amul amul dayo amul amul amul amul début amul fin lu tax parce que parce que wolu borom bi la subhaanahu wa ta'ala mooy nafasu rahman incha allah taala euh, dinañ gis fi muy wax nan nan wala a'lamu ma fi nafsika Euh, maanaam euh, te loolu dinañ ci gën a taxaw insha allahu taala ci ay leeral maanaam euh, muy wolu ki nga xamante ne mooy arrahman aji maanaam wala boog nokki ki nga xam ne mooy arrahman mooy aji fees dellu ji yërmande subhaanahu wa taala ak tam waxul nafasullah comme ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxe eh, eh, maanaam mais baat bi mu jëfandikoo mooy nafasurrahman maanaam ci tur bi nga xamante ne mooy arrahman yooyu nag ay mboole ay mboot yu dul jeex dafa laqatu ci ginnaaw wax jooju euh, mais euh, dina am rek lenn loo xamante ne incha allahu taala euh, dinañu ko mm, dinañ ci dinañ dinañ ci taxaw tuuti incha allah mais li nga xam ne moom lañ nam ci wax di daal ci wax ji buñ bëggee tënk daal mooy ne doomu aadama ruuxam amul amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem et que univers bi yëpp loolu moom moo tax su fekkonte ne dañoo jël adduna bi yëpp li ci biir ak lépp. ñu def ko ci benn wàll ci euh, benn roox ci coin rooxu doomu aadama maanaam euh, du ko sax yëg nit ki sax du sax yëg lu tax ndax lépp mi ngi ci biir roox gi maanaam ndax rooxam dafa am absoluté boobu euh, ci biir lool nag maanaam borom subhaanahu wa ta'ala ni mu def doomu aadama noonu maanaam loolu moom dafa bokk ci li ko wutaleeg yeneen mbindeef yi par exemple xayawaanaat yi ñoom borom subhaanahu wa ta'ala def leen bind tamit ci ndox ak ban comme li nga xam ne noonu la ko wallaahu xalaqa kulla borom subhaanahu wa ta'aala dafa bindee bépp dabba maanaam mooy lépp luy dugg ci kaw ko bindee ci ndox maanaam ak ban comme ni nga xam ne noonu la bindee doomu aadama ci ci suuf ak ban ci ci ndox ak ak suuf maanaam noonu la bindee euh, euh, comme ni nga xam bada xalqal insaana min tiin borom subhaanahu wa ta'aala dafa tàmbali bindu doomu aadama ci ban euh, mais ban boobu. ak ak yeneen ak yeneen maam euh, di leen ci taxawaat insha allahu taala ci yaatal parce que place bi nekkagul place bi nga xam ne ci la ñu war a yaatalee doom euh, domaine boobu insha allah mais dinañ ci taxaw insha allah mais doomu aadama maanaam li ko wutaleeg yeneen euh, ju yeneen yi dugg ci kaw suuf lenn la mooy roox nga xamante ne moom lañu wol ci moom alors que ñeneen ñi dañoo bind seen roox borom subhanahu wa ta'ala dafa bind seen roox et que doomu aadama ruuxam la ko yàlla jox maanaam kon bu boobaa moom miroir la maanaam muy reflet wu borom bi la subhaanahu wa ta'ala loolu nag mi ngi koy ame dëgg-dëgg ci xaqiqa maanaam maam aadama alayhi salaam ndax maam aadama la borom subhaanahu wa ta'ala defal loolu loolu moom moo tax maam aadama bi nga xam ne moom mooy alxalifa xalifa bu mag bi mooy xalifatul azam euh, muy xalifa yàlla kon mu ne bi mu naan ni jaa'ilun fil ardi xalifa maam aadama boobu alayhi salaatu wa salaam ak xalifa bi nga xam ne mooy mujjee parce que dina wàcceet insha allahu taala ci mujjantelu euh, euh, adduna bi day tukki balaa adduna bi day tukki am na xalifa bu mag boo xam te ne dina ñëwaat mu yent yàlla isa alayhi salaatu wassalaam moo tax nga gis borom subhaanahu wa bi muy wax ci wàllu xilaafa maanaam ci ci ci ci ci mu euh, leen binde mu ne inna masala isa inda allahi ka masali maanaam kon yent yàlla isa sa ak maam aadama ñoo nuroo foofu ñoom Eh, xalaqahu min turabin daf ko bindee ci suuf summa qaala lahu kun fayakun toog mu ne ko nekkal mu nekk maanaam yent yàlla Isa alayhi salaam tamit loolu la am eh, maanaam même processus boobu moom la yent yàlla Isa am alayhi salaam kii moom mooy xalifa bi njëkk nekk ci kaw suuf kii ci des moom mooy xalifa bi mujjee ñu génn eh, et que ñoom ñoo nuroo ñoom dañoo nuroo caractéristique boobu noonu ñi nga xamante ne ñoom ñooy xulafaa yu mag yi ñoom tamit dañuy am caractéristique boobu sauf que Euh, euh, euh, bu ko defee loolu moom moo tax ruux boobu nekkoon ci maam Seydina Isa alayhi salaam moo tax ñu naan ko ruuxullaahi alayhi salaam loolu le fait que ñu inca mu incarné wu ci doomu aadama et ki nga xamante ne moom mooy ki ki nga xamante ne mooy soxna Mariama alayhi salaam li tax Seydina Jibril alayhi salaam bi mu ñëwee mu jël forme doomu aadama loolu moom moo tax bi mu jëlee forme doomu parce que su jël woon forme doomu aadama kon yent yàlla Isa alayhi salaam nekk doomu aadama mais forme bi mu jël mu nekk forme doomu aadama moo tax yent yàlla Isa alayhi salaam mu nekk doomu aadama waaye tamit moom ngay gis ruus boobu noonu mu nekk ci moom nga xam ne moom lañu wol ci moom euh, euh, et que daf borom subhaanahu wa ta'aala daf ne ko kun fayakunu maanaam kun nekkal maanaam kun boobu Euh, muy muy wa kalimatullah mi kaddu buur yàlla kalimatullah alqaaha ila maryama wa ruhun minhu comme ni ko alquran waxe di kaddu borom subhaanahu wa taala euh, dekk ruux kon bu tukkee yàlla gis nga wa ruhun wa taala loolu moom moo tax nga gis tamit moom saa yu defaree dara rek euh, da koy wol mu daal nekk loola voilà moo tax ku bu bu defaree istaxluqu tay tayran ah fa tanfuxu fii fa takunu tayran bi izni maanaam da ngay def day defar ban su ko su ko wole su def da ko rek rek mu daal nekk la mu nekk picc buy naaw maanaam eh, lu tax parce que daf koo defar mu yor forme picc kon comme quoi aussi forme mbir mi dafa am solo forme li muy defar dafa am solo maanaam su defaree am maanaam eh, nag bu ko day nekk nag daal i daw nekk nag su ko defar maanaam lu mu mën a defar day def dox maanaam wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi izni wa tuhyil mawta bi izni day dundal ñu dee day day day day ku koo xam ne dafa gane àdduna en tant que silmaxa yent yàlla Isaa sam euh, lan ci ndigalu borom subhaanahu wa xoolal baat bi mi teg daa iman bi izni ci sama ndigal lay amee maanaam ndigalu borom subhaanahu wa ta'aala amewul par moom mais parce que borom subhaanahu wa ta'aala secret ruuxam la feeñal ci yonent Yàlla Isa alayhi salaatu wa salaam et boobu en réalité dafa nekk doomu aadama képp kenn mais su fekkente ne euh, nit ki dafa yéeg ba nekk ci maanaam xilaafa googu noonu dëgg-dëgg gu mat gi day mel noonu maanaam day mel noonu euh, euh, léegi kon parce que lu tax parce que nit ki day mujj nekk ruux. maanaam bu sellale boppam sellal boppam sellal ba bi carrément day mujj nekk roox moom ci boppam maanaam day nekk bu sell voilà loolu moom moo tax ñi gën a mat ci euh, kumal awliya yi wala yu ñi ci gën a mat mooy ay sawi yu na yi ñi nga xam ne dañoo doon yent yàlla isa alayhi salaatu wassalaam euh, ndax ñoom ñooy yor xilaafa gu mat gi aussi euh, léegi kon bu ñu xoolee ci caractéristique boobu maanaam ndax la ndax kan maam Adama alayhi salaam maam ñoom dañuy dellu ci seen état initialu maam Adama alayhi salaam mais maam Adama moom li mu am ci fan la ko jëlee ñu ngi ko jëlee ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ki nga xam ne moom mooy ar-ruhul azam mooy ruux bu mag bi mooy ruux bu mag bi kooku moom mooy euh, na yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi kooku yonent Yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wasallam mooy ar-ruh bi nga xam ne moom mi ngi tukkee ci bi nga xam te ne euh, alamul amr bi borom euh, nit ki kon ruuxu doomu aadama Euh, kon borom subhaanahu wa taala maanaam ruuxu doomu aadama daf ko wol ci moom loolu moom gis kon borom subhaanahu wa taala mboolem lu ñuy wax ci moom lu ci ëpp ci wàllu nekk-nekk da koy retrouver ci ruux c'est-à-dire que tey bu fekkente ne ruux ñun xam nañ ne am na du dëgg mais ruux doo ko dégg tam li duñ ko dégg ruux gis yàlla tam doo gis doo amul xet yàlla tam amul xet euh, euh, amul espace ak temps. yàlla tam amul espace ak amul comme dafa dañ dañ ko dañ ko dañ dafa joyu dafa dafa nekk lu absolu euh, amul maanaam euh, euh, maanaam amul amul lu mu animé wul ci nit amul lu mu animé wul ci mbindeef voilà ba pare mënoo ko situer fenn naka noonu yàlla tamit amul situation amul amul amul géolocalisation et cetera maanaam kon ruux amul yaram amul amul ah, du du du lu am yaram naka noonu yàlla amul yaram amul amul corps physique et cetera et cetera et que adduna bi moo fi nekk nekk reflet wu ay turam ay meloom comme nit ki tamit ni ruuxam euh, maanaam yaramam bi ni mu fi nekkee nekk reflet euh, ay caractéristiques wu kan nit ki nekk reflet wu caractéristique wu maanaam ruuxam nit ki te bu ñuy wax ruux moom mooy ak zaat mooy mooy nekk nekk nit ki dëgg-dëgg mooy ruuxam loolu moom moo am Euh, huwiya maanaam lu ñu naan huwiya mooy euh, mun na naan euh, mooy nekk mooy moom ci jëmmi boppam moom moom moom moom ci boppam voilà bu dee borom soxna dañuy wax huwiyatu zaat bu dee ñun mën nañ ne huwiya maanaam bu ñu ipséité mooy ñun suñu bopp mooy ñun ñoo ñan ñun kese voilà tey par exemple bu ñu xoolee dañ dañuy wax tam comme par exemple mémété bi mémété maanaam mooy tey ci nit bu ñu jëloon mémété maanaam mooy moom ci boppam rek sans que mu am leneen lu ñu bàyyi xel da ngay gis ne nit ki même même nit ki la maanaam que mu nekk liir c'est-à-dire que loolu ci nit mooy lan mooy li nga xamante ne du soppeeku nit ki bu nekkee liir ak bu nekkee màggat c'est la chose maanaam mooy liy tax ñu naan diw tey par exemple li tax ñu naan Moustapha euh, loolu man ma nekk liir ak ma nekk màggat moo ci yem euh, que euh, ñu maanaam ma feebar wala ma wér ñoo yem que ma am sama benn cër sama cër yëpp mat wala mu am suma cër yi lu ci manqué ngir feebar wala ngir dañ koo tagg ngir wala leneen ñoo yem ba tey du ma soppeeku ma dund ak ma dee ñoo ci yem ba tey Moustapha day nekk di di nekk Moustapha léegi na loolu lan moo maanaam loolu noonu mooy maanaam lan la ci nit ki loolu du soppeeku ci moom voilà am na mën na am ay feeñuwaay mais loolu du soppeeku moom absoluté la am. absoluté la am mooy itlaq googu voilà ànd ak ne boroom subhaanahu wa ta'aala dafa jël secret bi maanaam dëxëñal ko boppam feeñalal ko rek ñenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay soppeem subhaanahu wa ta'aala kon ruux euh, moo tax ruux moom rek moo mën a borom euh, boroom bi subhaanahu wa ta'aala moo yëg azat leneen lu dul par exemple xel wala xol tur yeeg melo yi lay ci tur yeeg melo yi lay ne ci tur ak melo yi ci lay ne mais pas pas ci euh, nekk-nekk boroom subhaanahu wa ta'aala moo tax wala tu'lamu mu ne wala tu'lamu te duñu xam yàlla bil aqli cim xel duñu ko xam cim xel xel lan la ñuy wax xel daf ñuy jox ay àtte ci nekk-nekk boroom subhaanahu wa ta'aala ak ay àtte ci euh, ci ay turam ak ay meloom maanaam luñ luñ bëgg a wax foofu moom mooy nekk nekk borom subhaanahu wa taala le fait que mu nekk koo xamante ne existé na et que existence am amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem et que existence am tënkuwul ci dara et que moom nekk nekk mooy li ñu doon tuddee waajibul wujuudi li zaati yi maanaam moom dafa nekk koo xamante ne ak amam dafa war ngir jëmmi boppam ngir nekk nekk boppam et que doyewul leneen dara ba pare maanaam ak yu mel noonu loolu ay acte la yu aju ci nekk nekk gi mais du jëmmi nekk nekk gi voilà il faut ñu xam loolu xatta ba ci tur yeeg melo yi euh, ci borom subhaanahu wa ta'aala masalan suñu borom ci ay melo dañ naan dafa melowoo ak mat wala boog dafa melowoo ak dund gu dund gu mat sëkk bu amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem dafa melowoo masalan euh, ak gis ak dégg ak xam xam-xam ak kattan ak sañ-sañ hmm? ah namm namm maanaam ak yu mel loolu bu ñu naan borom subhaanahu wa ta'aala da ko melowoo daa melowoo woomal daa melowoo euh, mbaax ak yu mel noonu yooyu euh, du jëmmi mbir mi la ñuy àtte déedéet li ñu at li maanaam xel li mu mën a daj mooy àtte bi rek lañ mën la mën a daj mais àtte bi nan la ne maanaam mbir mi ci boppam nan la nekkee ci yàlla ak nan la ci taxawee ak ba mu taxawee ci nekk ci borom subhaanahu wa ta'aala nu mu mel ak ak ak ak bi mu am ak intensité bi loolu xel mënu koo xel li muy daj rek mooy atte bi ci jëm boppam mooy ne ñun ñëpp danañ xam ne borom bi kat subhaanahu wa ta'ala ak dund daa war ci moom maanaam mooy lan mooy mënuñu imaginer yàlla nag nekk koo xamante ne ak dee dana ko def par exemple wala boog da day dafa jékki-jékki dund tool mu jékki-jékki di dund au moment où dund googu xam nañ ne am na ko te dund yëpp ci dundam lañ jóge ah loolu maanaam maanaam jëmmi atte boobu rek lañ la xel ma a daj waaye naka la dund gi ak réalité dund gi ci jëmmi du lu xel di mën a daj xoolal yent yàlla euh, maanaam euh, yent yàlla Ibrahima laa doon wax alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne bi mu naan rabbi arini kayfa tuhyil mawta yàlla wan ma nan ngay dundalee ñi euh, tey xataa bu ñu xoolee lam ko wax ne ko na ko def ko defee da ngay gis ne moom ci boppam la def rek muy dundal ñi dee maanaam la def mu dundal ñi dee mais Euh, te kon mu nekk loo xamante ne du lu nuy du lu nuy xam mais lu nuy yëg la maanaam lu nuy dund la euh, te masalan tey xataa nit moom ci boppam maanaam yow tey même sa dund bopp yow yow sa dund bopp yow yow mënoo koo li nga mën a def rek mooy am ay preuve ci ne yaa ngi dund parce que évidence la ah ah <laughs> que ni yow yaa ngi dund yow loolu rek nga mais munoo prouve maanaam munoo munoo munoo décrire dund gi lan la maanaam jëmmi dund gi réalité bi lan la loolu yow munoo ko décrire yow loolu moom moo tax sam xel li mu mën a def mooy ne man maa ngi dund jeex na mais lan mooy dund ci jëmmi boppam naka la maanaam euh, ay jeexitalu dund mën nga koo xam maanaam sa dund gi ay jeexitalam mooy ay cause am ay conséquences am plutôt ay conséquences say dund yow loolu da ko mën a xam mooy yaa ngi yëg yaa ngi xam yaa ngi dégg yaa ngi et ak yu mel noonu. loolu conséquence su dund la mais dund gi ci jëmmi boppam lan la yow loolu xamoo ko loolu moom mënoo koo xam euh, léegi comme que mbir mi noonu yow en tant que doomu aadama lan ngay xalaat ci buur yàlla subhaanahu wa taala moo tax ñun buur yàlla subhaanahu wa taala suñu xel mën naa daj ci ne mi ngi dund te xam nañ ak dundam mais mënuñoo daj abadan lan mooy jëmmi dund ci boppam loolu moom la wax ne duñu ko xam ci xel mais xel kon pour pour Euh, parce que li tax ma ma taxaw ci leeral loolu mooy damay bañ ñu ne waa pourtant euh, ci jotaay yi yëpp yaa ngi doon concentré woo ci xel maanaam nan lañ koy jëfandikoo ak lan moo ak xel daf ñuy wan yàlla xel daf ñuy kii xel daf ñuy tegtal xel daf et cetera ba pare fii ñu taxaw fii daan ne léegi xel moom du xam yàlla kon bu boobaa xel mi lan lay lan lay jariñ maanaam looloo tax ñu taxaw ci mooy ne xel mi du xam jëm mi nekk nekk borom subhaanahu wa ta'aala loolu du ko xam du xam lan la du xam naka la gis Euh, du ci nekk nekk xattaa ba du ci turam ak ay meloom du ci lan turam ak ay meloom waaye xel li muy def mooy ay actes lay saxal maanaam ay danaan lii day xam naa ne lu lii moom c'est am na lii moom acte bi moom c'est sûr am na léegi nag loolu lu mu doon xel mënu koo rek wala xel mënu koo rek mu ne lu tax mu ne is ndax al aqlu xel taqyidun ak tënk la fi taqyidin ci tënk ndax xel ci doomu aadama la ne maanaam ci jëmm bi mu nekkee ci jëmm doomu aadama ji moom dafa tënku ba pare daa wëlbati ku nekk maanaam moom ci boppam tënku maanaam kon comme que dafa tënku ba pare nekk ci lu tënku ba pare li ko wër yëpp tënku muy adduna bi ne dafa tënku kon am xel moom amul absoluté boobu voilà moo tax ay dafa am ay limite xel dafa am ay limitation dafa Euh, loolu moom moo xel du mën xam nekk-nekk borom bi subhaanahu wa taala looloo tax xel tam du ko yëg borom bi subhaanahu wa xel day day conscience te conscience boobu li indi mooy raisonnement bi muy def bu mën a xam lan mais xel du yëg borom subhaanahu wa taala maanaam bay jàmmarloo moom déedéet maanaam bay jàkkaarloo moom plutôt parce que jàmmarloo xeetu day euh, maanaam xeetu lutte da ci am. Euh, jàkkaarloo <laughs> mooy mooy liñ bëgg wax <laughs> voilà mais liñ ci nam rek ci jàkkaarloo boobu mooy témoignage euh, contemplation lañuy wax maanaam mooy jëkk moom lañ firee jëkk mais donte sax baat bi amaan na mu des léegi euh, kon ruux boobu maanaam zaat boobu mooy nekk nekk borom subhaanahu boobu wa moom al mu'abbaru moom la ñuy wax anha moom moom la ñuy tuddee bi nafsillahi mooy nekku yàlla nafsullahi muy muy nekkuk yàlla wala voilà euh, nekkuk yàlla boobu euh, moo tax borom subhaanahu wa ta'aala yent yàlla Isa alayhi salaam ak li ñuy wax yëpp ne maanaam li wax yëpp ci moom léegi nii euh, ci sootul Maa'ida ci fukk téeméeri lu aay bi fukk juróom-benn mi ngi naan wala a'lamu maa ne maa fi nafsika maanaam borom nee na borom subhaanahu wa ta'aala ta'lamu maa naf fi nafsi wala a'lamu maa fi nafsika yow buur yàlla subhaanahu wa ta'aala yow xam nga li ci sama man xam nga li ci sama bopp maanaam xam nga li sama nekk-nekk ah mooy nafs euh, muy bakan maanaam euh, bakkan euh, bi wolof di di tuddee bakkan jubluwu ci jubluwu ci <laughs> comme <laughs> ñu ne gars yi sama bakkan bi laa ci teg non non loolu euh, euh, euh, dégg-dégg bu baaxul la ci waxu bakkan donte xam nañ ni liñ ci jublu mooy dund gi ci boppam maanaam nekk-nekk maanaam dund nekk ci boppam lañ ci jublu mais fii nekk-nekk gi ci boppam lañ ci jublu nekk-nekk borom subhaanahu wa ta'aala ci boppam lañ ci jublu ndax nas mooy lu sell li nga xamante ne dafa kawe maanaam loolu lay tekki moo tax buñu naan haza shay'un nafis maanaam mbir mu am solo ngi jawharun nafis gis nga mooy gànjar bu am solo perle bu substance bu am solo ngi perle bu am solo ngi ni maanaam kon nafs loolu la maanaam mooy kon loo xamante ne euh, euh, mooy nekk-nekk bu sell bu kawe gi voilà loolu mooy mooy nafs euh, léegi yent yàlla sallallahu alayhi wasallam ne xawma man wala alam man xamuma ma fi nafsika lan moo nekk ci sa nekk-nekk googu noonu maanaam bu kawe gi yow buur yàlla subhaanahu wa ta'ala waaye tamit moom laa ko yahzirukumullahu nafsa maanaam Euh, buur yàlla subhaanahu a ta'aala ci Ali Imran wax na fa ñaari yoon mooy ci ñaar fukkeelu aaya bi juróom-ñett ak fanweereelu aaya na wa yuhadhirukumu Allahu nafsahu wa yuhadhirukum mi ngi leen di moytandikuloo Allah buur yàlla nafsahu euh, nekk nekkam gu sell gu kawe gi maanaam mooy euh, kon yéen yàlla mënoo leen koo xam ci nekk nekkam moo tax boo leen mu ngi leen di moytandikuloo ngeen di jéem xam yàlla nekk nekkam déedéet bu leen ko jéem a xam bu leen ci jéem bu ko jéem a bu leen jéem eh, dem maanaam ne da eh, yegsi ci yàlla eh, ci xam yàlla xataa ba subhaanallah bu ñu xoolee buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam bu ñuy wax sax ne diw yegg na ci yàlla wala yegg nañ ci yàlla wala accès accès maanaam jote yàlla maanaam yegg ci yàlla dëgg dëgg loolu amul yoon bula la ko ci yóbbu amul maanaam liñ bëgg wax foofu nag mooy euh, yegg ci yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg du du du du du effort moo koy joxe maanaam euh, ay yi ci yi effort yi ay sabablu la ay sabablu la waaye buur yàlla subhaanahu su su su bëggee nga yegg ci moom moom ci boppam rek moo lay tànn yëkkati la ci moom ah, yëkkati la ci moom voilà mais bu ñu naan yëkkati la ci moom ba jege ñal la boppam liñ ciy jublu maam jublu wuñ ci distance comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee te noonu lañ ko xamee la leere waaye li nga xam ne yëg-yëg la maanaam ak tamit euh, euh, martaba bu borom subhaanahu wa ta'aala di di nit ki kon euh, buur yàlla subhaanahu kon moom wahiya mooy mooy li ñu naan nekk nekk borom subhaanahu wa ta'aala mooy az-zaatul aliyya mooy mooy nekk nekk boroom subhaanahu la ta'aala allati mooy li nga xamante ne kaanat nekk na qabla lu jiitu an yaxluqa ci muy bind allah bur yàlla alxalqa mbindeef kon yàlla dafa existé woon dafa nekkoon laataa sax mbindeef di am ndax mbindeef yi seeru am ñoom euh, d'ailleurs euh, moo tax fii lu tax baatu nafs ñu koy jëfandikoo fii loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala Euh, amaan na ci jotaay bii di ñëw lay doon euh, ci leeral googu mais mën nañ ci taxaw tuuti incha allah balaa jotaay bii di ñëw euh, mooy nekk-nekk boroom subhaanahu wa taala amam gim am moom dafa am laata mindi fi di am mais kooku mooy al waajibul wujuud li zaatihi maanaam mooy moom ak amam dafa war ak ñàkkam dafa jomb maanaam mënta ne gisoon nañ ci suñ jotaay yi weesu ci wàllu googu maanaam attey xel lu war lu jomb ak lu jàppandi Euh, léegi li nga xamante ne kon dafa war maanaam mooy nekk-nekk boroom subhaanahu wa kon nekk-nekk boroom subhaanahu wa ta'aala am amul woon lu am amul euh, mbindeef yi amuñu waaye euh, circonstance yi ñuy créer mbindeef yi amul naka noonu mbindeef yi boroom subhaanahu wa ta'aala ba mu leen di amal maanaam laataa mu amal maanaam mënuñu ko ko situer ci temps kon borom subhaanahu wa ta'aala nekk nekkam tamit situé wul ci temps voilà comme ni xadis bi wax kaana Allahu wa laa shay'a ghayruhu wa xadis Seydina Imraan ibn Husayn bi radiyallahu anhu eh, bi ngi ci saxiix yi d'ailleurs imaam Muslim et cetera kaana Allahu wa laa shay'a ma'ahu ñëw na ci beneen bi waaye kaana Allahu wa laa shay'a ghayruhu am na ci yeneen riwaaya wala shay'a qablahu ah, kaana wala shay'a ghayruhu wala shay'a ma'ahu ah, buur yàlla subhaanahu wa ta'aala daf fee mës a nekk te amul lenn lu ko fi jiitu wala boog buur yàlla subhaanahu wa ta'aala daf fee mës a nekk te amul lu ko ah, amul fi àndal nekk nekk ndoo fekk moom loolu amutoon wala buur yàlla subhaanahu wa ta'aala naka jekk daf fee ne waaye amul lu ànd ak amul lu ànd ak moom nekk fi kon buur yàlla subhaanahu wa ta'aala moom moo fi loolu moom euh, surtout ku mel ne moom al-Junayd radiyallahu anhu ak ñeneen ñi ñëw ci ginnaawam naan alayhi kaana ñoo ci teg loolu loolu wax jooju wérul ci tukkee ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam baatu wa huwa al-aana ala ma alayhi kaana euh, ko cee yokk euh, waaye maanaam bi wér na mooy mooy buur yàlla subhaanahu wa na mu mës naka jekk ba dara daw du dara noonu la mës nekk maanaam noonu la noonu la nekk amul lenn lu ko soppi c'est-à-dire que mbindeef yi amuñu ay jeexital ci moom amuñu ay conséquences ci moom amuñu ay causes ci moom déedéet mbindeef ko voilà moom moo amul mbindeef yi moo leen feeñal justement ci nafs boobu moo tax euh, yonent alayhi salaam bi mu ne wala a'lamu ma fi nafsika maanaam mu jëfandikoo baatu fii li nekk ci voilà mooy ne yamul ci nafs bi ci jëmmi boppam xamu ko waaye borom subhaanahu wa ta'ala nga xamante ne mooy nafs boobu li mu génnee amal ko manam sos ko mbindeef bi borom subhaanahu wa amal leen lool sax yonent Yàlla sallallahu alayhi wasallam xamu leen ñoom ñëpp xamu leen parce que borom subhaanahu wa ta'ala lépp dafa nekk ci xam-xamam ci lu jiitu. ci azal nekk euh, te moom yàlla rek ka nekk fekk booba mi def amut dara amut voilà euh, léegi balaa ñuy ñëw insha allah taala ci beneen nekk-nekk gi nga xamante ne buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam moom tamit dafay masa def euh, parce que dafa am waajibul wujudi li zaatihi am na waajibul wujudi li ghayrihi euh, dinañ ci ñëw insha allahu taala euh, kon mais mais te te te loolu euh, ci taw xaasatu xaasa yi la insha allah taala dinañ ci ñëw donte wutewul dara maanaam ak kii bi tawxid bi jëmmi boppam bi nga xamante ne mooy parce que tawxidul mutakallimuna yi dafa am tawxidu xaasa am Euh, tawhid plutôt tawhid moom mutakallimuna mooy ñi nga xam ne dinañ yëngatu ci ilmul kalam ah mag yi sax am nañ mooy ñi nga xam ne jànguñu am na ñoom xeetu tawhid luñ ko imaginer luñ koy jàppee ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi jàng waaye ñi xóot lool ci xam-xam yi nga xam ne mooy ilmul euh, ilmul kalam mooy xam-xam bi jàngale dëgg-dëgg wàllu tawhid ak yu mel noonu ak di ko ñut même ñooñu dañoo am niveau bu ñem ci wàllu tawhid mu am li nga xam te ne moom mooy tawhidu xaasa yi ak xaasatul xaasa yi ñi gën a jagoo encore ci biir nitu yàlla yi dañoo am seen tawhid maanaam parce que plus nit ki di gën di jege borom bi subhaanahu wa ta'aala di ko gën a xam maanam day gën a euh, aiguiser maanaam day gën sewal day gën a yett mi nga xamante ne noonu la xam-xamam di ci borom bi subhaanahu wa ta'aala noonu la xam-xamam di mel ci yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, kon bu ñuy wax Euh, euh, kon kon kon borom subhaanahu wa ta'ala laataa muy bind mindi fi euh, moom nekk nekk moom kese kese kese kese maanaam loolu la ñuy wax mu ne su ila rasulullah sallallahu alayhi wasallam su ila laaj na rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi ayna ana fan kaana la nekkoon allah bur yàlla qabla lu jiitu an yaxluqa ci muy bind alxalqa mindi fi yàlla borom subhaanahu wa ta'ala laataa muy bind mindi ana fan la ne qaala salla fa qaala sallallahu alayhi wa sallam xadis bi mu ne fa qaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kaana dafa nekkoon fii amaa ci niir ci niir la nekkoon maanaam mooy lu yiir xadis bi mi ngi wax ci note de bas de page bi mu ne axrajahu at-Tayaalisi imaam at-Tayaalisi Abu Daawuud at-Tayaalisi wa Ahmad ibn Hanbal at-Tirmidhi ñoom ñëpp solo nañ ko wa xasanahu te imaam at-Tirmidhi nee na xadis bi xasan na wa Ibnu Maaja al imam ibn Maaja ibn Jarir muy at-Tabari ibn al-Munzir ibn Hibbaan ibn Hibbaan tamit indi na ko fi saxiix ci saxiixam ibn Abi Aasim tamit indi na ko fi sunna wa Daylami tamit fi al-Firdaws moom mooy Musnad al-Firdaws wa Abu Shaykh moom ibn Hayyaan fi al-Azama ci al-Azama ak wa at-Tabaraani muy Abul Qaasim fi al-Kabiir ci Mu'jam al-Kabiir wa ibn Mardawayh moom indi na ko wal Bayhaqi moom ci sunna ñoom ñaari mais al-Bayhaqi moom mi ngi ko indi fil asma'i was sifat ci téeram boobu ñu tuddee al asma was sifat ñoom ñëpp ñoo ko solo an Abu Razin al-Uqayli radiyallahu ta'ala anhu Abu Razin al-Uqayli radiyallahu ta'ala anhu euh, hadith bi euh, mooy euh, dafa ni kaana fi ama'in laysa fawqahu hawa'un wala tahtahu hawa'un maanaam dafa nekk ci miir goo xam ne ci kawam ngelaw amu fa ci suufam ngelaw amu fa mooy kon Euh, day bañ nga jàpp ne niir bi muy wax mooy comme ñun niir yi xam maanaam lay wax maanaam loolu lay bañ nga jàpp ko moo tax mu daal di ci préciser ne laysa fawqahu hawaa'un wa laa tahtahu hawaa'un ci kawam amul niir ci suuf kii eh, amul ngelaw amul amul vide hawa mooy vide amul vide voilà maanaam du ngelaw foofu vide lay tekk maanaam ci kawam amul vide ci suufam amul vide te xam nga ni loo xamante ne ci kawam amul vide ci suufam amul vide maanaam amul lu lu ko féete kaw amul lu ko suuf mooy amul espace mooy amul espace parce que lépp loo leen gis mu nekk ci espace bi mu nekk ci espace faaw day am lu ko féete kaw wala lu ko féete suuf maadaama ne amul lu ko féete kaw ko féete suuf loolu maanaam am lu ko féete suuf loolu moom lépp lu nekk ci espace bi noonu lay demee d'ailleurs sax lépp lu nekk ci espace faaw day am lu ko féete kaw am lu ko suuf. mais su fekkente ne amul lu ko féete kaw amul lu ko féete suuf loolu tuddatul espace bi maanaam tey euh, nañ jël adduna bi univers bi euh, ci taxawiya bi traité woon nañ sujet bu mel noonu maanaam pour wax euh, ne univers bi ci boppam dafa délimité wu maanaam dafa am fu mu ay limites et que maanaam nekkul loo xam ne ndànd fay fay la goo xam ne daa jëm ci ajak-jak déedéet demeewut noonu univers bi du faba boo xamante ne Euh, maanaam ndan ndand foy foy benn foo xamante ne maanaam daa man foo dem rek am na lu ca tegu am na fu mu fu mu déedéet univers bi dafa limitation sauf que question bi posé mooy képp koo xamante ne day traité question univers bi ak ndax dafa sosu waaw wala déet faaw dina am benn question boo xam ne dana ñëw ci boppam benn moment ci biir ci biir raisonnement am mooy tey nañ supposé que ñu demoon ba ci univers bi maanaam ba fi nga xam ne foofu lañ jàpp ne fii la univers bi yam ñu daal di jël benn xeet sànni ko fan la univers fan la xeet bi di jëm maanaam xeet boobu fan la jëm maanaam loolu question boobu képp kuy posé wu maanaam kuy kuy ne ba yegg si ci wa maanaam ci wàllu googu maanaam faaw dana mën a dana posé wu maanaam question boobu maanaam ngir mën ko wutal ak tontu pour mën a xam ndax dëgg-dëgg univers bi dafa sosu waa wala déet parce que univers bi euh, xam gi ñu xam ne dafa sosu ak xam gi ñu xam ne Euh, dafa am ay limites loolu ci buntu euh, xam-xam maanaam euh, par exemple par rapport ak astronomie astronomie physique et cetera xam-xam yooyu nga xamante ne day basé e ci mathématique ak et cetera maanaam nga xamante ne voilà ñoom lañ développé loolu moom leer na léegi moom loolu leer nañ voilà loolu moom leer na mais bi ñu amagul woon xam-xam yooyu ci anam ji mu matee jamono ji ñu ne. loolu nag foofu question boobu da doon proposé wu da doon da doon posé wu maanaam question boobu da xam nañ ko parce que xam nañ ne Big Bang bi moo amoon loolu moom mooy li ñuy tudd mooy euh, euh, mooy mooy mooy euh, avis wu créationniste yi voilà ñi nga xam te dañoo jàpp ne dëgg-dëgg bind dafa am et que adduna bi dañ ko bind ñoom seen thèse seen avis seen thèse rek moom mooy li nga xam te ne moom la xam-xam yi am suñ jamono moom la ñu démontrer clair ba ci anam gu leer te moom mooy ne théorie la woon avant muy Big Bang bi mais léegi moom dafa nekk réalité boo xam ne ñëpp xam nañ ne loolu mooy dëgg maanaam te loolu kon rek léegi maanaam c'est acquis ci buntu xam-xam mooy ne kon dafa am fi mbir yi fu mu tàmbalee et que mbir yooyu bi mu amee fu mu tàmbalee noonu la amee donte baatu Big Bang maanaam ñoom niñ koy waxee mooy explosion lañ wax xaqiqatan baat boobu bu baat bu bu baax dëgg-dëgg parce que explosion saa yu amee day ànd ak benn kawoo day ànd ak euh, désordre maanaam loo xamante ne ku ne comme ni mu ko xamee alors que baat bi alquran jëfandikoo mooy awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal ardi kaanataa mat kaanataa rattaqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayyin afala yu'minun loolu baat boobu alquran jëfandikoo mooy baat bi baax ndax alquran dafa ne xanaa yéefir yi gisuñu awalam yaral ladina kafaru xanaa ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla gisuñu anna samawati wal ardi naka asamaan léegi suuf yëpp kaanataa rattaqan dañoo nekkoon rattaqa rattaqa mooy loo xam te ne dañoo loo nekk lekk rek lépp leen mooy benn bloc boo xamante ne amul lu tàqale leneen ak li ci def lépp benn bloc la woon te le fait que alquran daal di wax ne awalam yaral ladina kafaru xanaa yéefir yi gisuñu ne loolu beneen mu'jiza la bu ka bu bu def parce que euh, loolu li tax mu nekk mu'jiza mooy ne ay yéefir ci seen bopp ñoom ñoo démontrer théorie Big Bang bi ñoom ñoo ko démontrer maanaam du loo xamante ne avant théorie la woon mais ñi nga xam ne ñoo ko démontrer ay yéefir la te ñoom la leer na la maanaam kon. moo tax borom subhaanahu wa ta'aala wax ji mu wax ne xanaa yéeféer yi gisuñu lii loolu junj la ko yone ne ñiy découvrir loolu ay yéeféer lañu waroon a doon mu ne nag ne asamaan yi suuf si yëpp dañoo nekkoon léegi yëpp benn bloc kese mais xoolal baat bi borom subhaanahu wa ta'aala jëfandikoo fa fa taqnaahumaa fatq la ñu taqale leen toj leen taqale leen maanaam bu ñu la doon nga gis lenn lu ci nekk identifié wu par rapport a leneen li lenn lu ci nekk taxaw par rapport ak leneen li donc de manière organisée le borom subhaanahu wa ta'ala euh, tàqalee euh, asamaan seg suuf si tàqalee biddiw yi galaxies yi benn bu ci nekk mu teg ko fi mu ko teg euh, suuf si nekk fi mu ne jant bi ne fi mu ne planètes yi benn bu ci nekk taxawee ni nga position yi nga taxawee te lépp borom subhaanahu wa ta'ala comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee a taqdirul aziz al alim loolu nattale maanaam muy mbir moo xam ne dafa tegu ci ay calcul xamante ne teg ko noonu te lépp tegu ci ay chiffres yu leer ay lois ay règles euh, physiques ay règles yoo xamante ne universel lañ yu leer bi nga xam ne ki ko def mooy al hakim al alim zalika taqdirul aziz ki nga xam ne moo notti nguuram te kenn mënu koo jote waaye ki nga xamante ne moom mooy ki xam lépp ba dajal lépp ci anam jëpp kooku moom moo def loolu euh, kon ñu dellu si wax ju yi maanaam ne léegi loolu moom bu dee ci li ñu naan scientifiquement parlant loolu te résolu léegi mais terewul ne maanaam euh, philosophie ñi nga xam ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy mutakallimuna yi euh, dañ dañ daa iman dañ doon raisonner maanaam dañuy bàyyi xel acte boobu dañ doon bàyyi xel lan ndax univers bi tey bu jëloon ak suuf si ak ak ni mu tegoo euh, laataa borom subhaanahu wa di bind maanaam wala boog maanaam tey bu ñu waxee ne euh, univers bi dafa am fu mu tàmbalee dafa am da mu yem dafa am nu mu demee dafa am fu mu est-ce que tey lan lañ mën a wax ci boobu est-ce que dañu naan que euh, maanaam bu ñu demoon ba fa fañ fañ fañ jàpp univers bi jeexee maanaam parce que question la ma daal di sànni ab xeet wala ma sànni xeer ci biti maanaam ci fan la jëm fan fan fan lay jëm maanaam univers bi génn lool moom mooy kon am na feneen kon loolu la muy tekk mooy affaire bi amul fu mu kon nan lay def question boobu question boobu tontu bi mooy day dellu ci wax sa ginnaaw c'est-à-dire que tey euh, borom subhanahu wa ta'ala war nañu exemple comme tey ci suuf si suuf si tey euh, am na ñoo xamante ne ci ñu njëkk ne dañoo jàppoon ne xëy na bu ñu doxee ba ci ba benn place mooy day jeex adduna bi day jeex ñaan fi adduna bi yam mooy suuf si lañ ci nam alors qu'en réalité lool existé wul maanaam fi adduna bi yam existé wul parce que foo mën a dem après da ngay dellu si waat fi nga jóge wala euh, nga dem feneen wala nga jaaree beneen yoon mais ma daay man ne da nga continuer di jubal boo taxawoon tey di jubal di jubal di jubal te dara doxul sa diggante ak yegg fa nga jëm maanaam du la géej géej lay téye rek mais da ngay continuer boobaa da ngay dellu si waat fi nga jóge woon parce que lu tax xam nga lu tax loolu mën a nekk mooy adduna mooy mooy ne suuf si daa am fu mu yam maanaam daa délimité li muy yaatu yaatu dafa délimité wu euh, asamaan ak suuf si noonu la maanaam univers bi noonu la mel dafa am fu mu yam malgré que nag daa iman day gën di yaatu comme ni ko xam ne alxuraan noonu la ko waxa wassamaa banaynahaa bi aydin wa innaa la muusi'uun asamaan si ñun ñu ngi ko bindee kattan ak door ak sañ-sañ euh, mu ne waaye wa innaa la muusi'uun te li wér moom ne Eh, ñun ci suñu bopp buur yàlla subhaanahu wa ta'aala ñoo koy yaatal mooy ci le fait que l'univers en perpétuelle expansion loolu tamit xaqiqa la boo xamante ne alquran eh, wax na ko te noonu lay demee mais terewul ba tey dafa délimité wu dafa am fu mu dafa am lan dafa am fu mu yam eh, borom bi nag subhaanahu wa ta'aala kon maanaam Euh, euh, euh, loolu boo gisee univers bi mën a am loolu donc moom mooy ne lenn lu ci nekk day am situé day am fu mu situé wu par rapport ak leneen maanaam mooy boo jëlee benn point nga def ko repère wala benn mbir bu mën a doon nga def ko repère maanaam daa iman e par rapport ak repère boobu lépp lu nekk ci espace bi wala mu nekk ci temps bi day am fu mu situé wu par rapport ak repère boobu loolu moom mënta ñàkk te buur yàlla subhaanahu wa taala bu fekkente ne maanaam comme li yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa boobu noonu amu ko du ci kaw du ci suuf amul loo xamante ne moom lañ ko mën a repérer loolu moom mooy nekkul ci espace maanaam loolu lañ ci jublu woon moom lañ jublu woon ci wax ji euh, kon lan lay tekki mu ne ay kon li muy tekki mu ay mooy ne kaana dafa nekkoon fii ama yi ci muuru ci ci ci niiru niir anil uquli wëlif xel yi al muqayyada yi ñu tënk maanaam kon dafa nekk Euh, donc ci benn lu ñu tuddee le mystère impénétrable c'est-à-dire que mystère la boo xamante ne dafa impénétrable borom subhaanahu wa ta'aala mbirum yëpp noonu la aju woon loolu lañ ci loolu lay wax et que maanaam mooy la nébulosité c'est-à-dire euh, mooy al ama voilà mooy loo xamante ne mystère bu total amul amul amul amul euh, amul loo ci mën a jote amul loo ci mën a xam parce que lu tax ndax xel yi dañoo tënk wëllif ko xel munuñoo yegg ci xam kan mooy buur yàlla euh, subhaanahu wa taala kenn mënu am ci moom euh, balaa léegi ci suñu jotaay moom bii di ñëw dinañ dugg ci wàllu euh, ama boobu incha allahu taala tàmbali bi nga xamante ne borom sànq maanaam ak ni mu tàmbale noonu ak ba mbir yi ni mu génnee maanaam ni mu génnee ci biti maanaam Euh, bindeef yi ak seenu am maanaam processus bi euh, dinañ ci ñëw insha allahu taala euh, kon ñu yem foofu allahu taala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin